fil baabil xaamisi wa samaaniin ba'dal mi'atayn baabu karaahati cawdil insaani fi hibatin lam yusallimhaa ilal mawhuubi lahu wa fi hibatin wahabahaa liwaladihi wa sallamahaa aw lam yusallimhaa wa karaahati shiraa'ihi shay'an tasaddaqa bihi min alladhii tasaddaqa alayhi aw akhrajahu an zakaatin aw kaffaara wa nahwihaa wala ba'sa bi shiraa'ihi min shakhsin aakhara qad intaqala ilayhi walillaahil hamdu wal minna kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillaahil hamdu wal minna Euh, gisoon nañu jeexaloon nañ chapitre deux cent quatre-vingt-quatre doon wax baabu tahrimi matlil ghani bi haqqin talabahu saahibahu walillahi alhamdu wal minna hadis biñ ci gisoon da moom dong la fandwoon monoon mille six cent onze mu ne woon waan abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala matlul ghaniyi zulm wa idha at wa idha utbi'a ahadukum ala maliyyin falyatba' walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a gis hadis bi nga xam ne moom moo ci moom chapitre bi ci tegu ba léegi ci kitaab al umur al manhiyi anha ci téere bi nga xam ne mooy wax euh, mooy mbir yi nga xam dañ ko aaye ci sharia dañ koo tere tey ñu war a gis chapitre deux cent cinq te chapitre bii insha allah ci la ñuy tëje suñu tome bi nga xam ne moom lañ nekk muy tome soixante-huit insha allahu tabaraka wa taala kon al imaamu Nawawi deux cent mu ne baabu buntu kërëhëti sibuk awdil insaan dellu bu nit ki di dellu fi hibatin ci may goo xam ne da koo may lam yusallimha ilal mawhubi la mooy may na mbir waaye joxagu ko waa ji <laughs> gu ko man damaa yor sama euh, lan laa gis fii benn saak woo sama benn waay bu ma xam ne ko waa diw mu ne ma waaw ma ne koy eh, yow soxla woon saagam mu ne ko waaw ma ne mu ne ma waaw ma ne ko mooy saagu voyage yooyu mu ne ma waaw ma am naa ci benn man ngaa ñëw jël waaw mu ne mu ne ma denc téyel ma ko foofu bu ma amee temps dinaa ko jële en suñu cheikh ah suñu <laughs> <laughs> Cheikh ne ma waaw <laughs> ma ne ko xaar kon mu ne ma téyel ma ma noonu si Cheikh Tidiane Kébé ñu koy siyaare <laughs> alhamdulilah <laughs> ma ne ko waaw mu ne ma téyel ma ko foofu dinaa ko jël si léegi man ma dem ba ci kanam bon ma ne xaaral après bon xaw ma lan moom man mu sama piqué ma bëgg a delluwaat ci mbir mi pour pour bon joxaguma ko ma bëgg ko daal ne ko wa waat ko bëgg ko ne ko bon. est-ce que doo ko affaire ba dama koo sax far soxla comme <laughs> loolu dama ko soxla waat loolu la yor mu ne loolu nag ay eh, attention baabu buntu karaahati sip <laughs> aw dil insaani dellu bu nit ki di dellu fii hibatin ci maye goo xam ne moom la maye lam yu sallim haa <laughs> restitué ku ma moom cheikh bi moom budul woonub cheikh dina ma mere quoi ah. saa yi daal gëmloo ma fi saag ba may espérer moom woowaat ma ci gannaaw naan ma est-ce que duñu ko far bàyyi loolu nag lañ la ne loolu duñ koo sib voilà <laughs> waaw lam yusallimha ilal mawhubi la waaw loo xam ne jo joxagoo ko kan ko may loolu benn la wa fi hibatin wahabaali wahabahaali waladi waaye tamit sib guñu sib may goo xam ne da nga koo may sa doom wasallamaha nga jox ko ko comme li ma waxoon sànq cette fois-ci du luy seex laa ko ma ne sama doom benn ci sama doom ne ko ne ko saag bii de may naa la ko waaw kay ba mu jël ko ba récupérer ko wala récupérer wu ko loolu it mu ne loolu it les sup la <laughs> waaw waaw awdil insani kar baabu karahati awdil insani fi hibatin lam yusallimha ila al mawhubi la wa fi hibatin wahabaha li waladihi wa sallamaha awlam lam yusallim haa voilà waaw ak loo xamante ne nii nag moom moo xam euh, euh, wahabaha li waladihi wa sallama aw lam yusallim haa loolu it lu ñu sib la waaw nga ne doom ji ah bon finalement foog naa dama koy bare wala jo saag ba ma la joxoon anamu ah, ah, waaw waaw dama ko soxla <laughs> mu ne wa karahati waaye ba léegi bunt bi dama cee di di wane si bugguñu sib shiraihi shay'an nit ki di jënd dara loo xamante ne tasaddaqa bihi mooy da koo saraxe génn ko ngir yàlla ba pare saraxe ko ba waa ji récupéré ko jox ko mu dem jëndaat mbir ma waaw ma saraxe saag bi ba benn waaye jël ko ba kii ah ma dem jëndaat ko ci moom min alladhi tasaddaqa alayhi wala aw axrajahu wala bokk loo xam ne dama koo génne am zakatin loolu moom zakat la farata la du rek sarax boo xam ne maa coobarew joxe waaw même bi ma coobarewu joxe loolu lañ la ne bu ma ko xasee joxe ba waa ji jël ko bu ma dem di ko jëndaat si moom waaye bu dee zakat tamit naka noonu ah lu ma génne zakat génne zakatu sama mbay mi <laughs> génne ci ay saaku bañ joxe après ma ñëwaat te gannaaw jëndaat saaku ya saakuy ceeb ya wala dugub ya wala gerte ga mu ne loolu la aw kafaara wala loo xam ne damaa defoon loo xamante ne dañu dafa waral ma war a kafaara génne ko lu muy luy far la ma def ba ma ba sariya teg ma ko ma jël lool joxe ko ba waaja jël ko ma ko jox après nag ma ñëw jëndaat ko ci gannaaw wa nahwiha wala yu mel nii mu ne wala ba sa garaawul nag bi shira'ihi yi yëpp jënd ko min shakhsin akhar ci beneen waay qad intaqala ilay mooy waajoo xam dafa toxu ci moom mooy yow liñ la tere mooy directement nga jënd ko ci ki nga ko jox mais bu dee ne waa ji da nga ko koo may da koo may moom mu jël ko après dem jaay ko beneen waay ji man damaa jël mbir mi may ko monsieur X monsieur X si jëlum affaire bi daal di koy jaay monsieur Y man nag bu boobaa lan lay wax dane la bu dee ne yow damaa ñëw jënd ko ci monsieur X loolu dañ koo tere waaye bu dee monsieur X laata mu koy jaay monsieur Y waaye ba mu ko jaayee monsieur Y man ma dem ca monsieur Y daal di koy jënd ca monsieur Y loolu la ne amul problème kon loolu tuddee bunt bi kon gis nga buntu bi bari na Euh, mooy mbir mi gudd na li mu tudde bunt bi waaw waaw waaw waaye bon lii mu wax nii nag par exemple mooy maye boo mayee sa doom loo xamante ne moom jëlu ko ah wala nga may ko ko sax ba mu jël ko loolu rëcc jëlaat ko lay mën a nekk parce que bu dee ak moo ci dugg waaw te loolu bon imaam indiwu fi xadiis boobu mais xadiis bu doon jàll fii la muy xadiis an-Nu'man ibn Bashir bi radiyallahu anhu bon nga xam ne bon ci gàttal baayam al-Bashir euh, ibn Sa'd euh, ndax saxaaba la ñoom moom an-Nu'man mooy bokk nañ njëkk juddu Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salatu wassalam ba fa yoneen salai sallam ñëwee gàddaay moom baayam dafa ñëw hadis boobu hadis bu siglo mu ngi ci sahih yi na ko noonu a Nu'man ci boppam nettali na ko waaye Seydina Jaabir ci boppam nettali na ko radiyallahu anhu que euh, baayam dafa jël kii dafa daf ko may parce que yaayam moo doon moo bëggoon mu may mooy euh, Amra bint Rawaha moo doon yaayu Seydina an-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhum parce que Amra sœuru Abdallah ibn Rawaha mu siiw mi la mi faatu yawmu Mu'ta jayshul umara waaw Mu'ta foofule kooku sœuram nag Saad moo doon baayam Bashir bokk ibn Saad moo doon moo doon soxnaam moo doon boroom këram amee ci moom ñoom ñaar ñu am Amra ak euh, Bashir ibn Saad ñu jur an Nu'man ibn Bashir mu siiw innal halaala bayyinun wa innal haraama bayyinun hadiis siiw boobu léegi nag léegi nag euh, non euh, yaay ji bëggoon baay ji am lu mu may benn jaam ci alalam may ko doom ji di am noomaan moo njëkk bu début bi jox defu ko woon après mu dem ba jàpp ne daal moo mu gis ne Bachir gis ne bon c'est bon man na koo def mu defal ko ko bim ko defee nag ndaw si ne ko waaye nag xelam xaw a xaw koo yedd mu ne ah duma ko nangu lu dul nga dem laaj yonent bi sallallahu alayhi wasallam lii d'accord na ci wala déet est lii transaction maye la goo xam ne bu valable la déet léegi bi nga xamante ni ci la ñëw ci yonent balay saar saam daal di koy wax yonent balay saar saam ne ko est-ce que benn doom kese nga am mu ne ko déedéet du dudd yonent saar saam daf ko xamul de xam na ko waaye da day laaj parce que daa da ko war a ubbee da ko war a laaj lu leer benn doom kese nga am mun ne ko waaw mu ne ko est ku nekk ci ñoom defal nga ko lu mel ni li nga defal an noomaan mun ne ko déedéet mu ne ko demal nga seet keneen mbir moo mbir mii nga bëgg a def fa inni laa ushhidu laa ashhadu laa ashhadu ala jawr man du ma seede loo xam ne te la voilà waaw ne ne jub kii nekk leen juste leen tëdd leen dëgg njaaxaanaay diggante seen doom yi parce que loolu day indi ay animosité ay mero walla lu tax mu defal kii kii defal mu defaluma defal kee kon nangam après loolu ñu jàppante ko léegi nag te lool mayoon nag ko mu delloo ko mu dem delloo ko kon mu ngi noonu kantaalele ibn euh, sayyidatu Aisha radiyallahu anha bi nga xamante ne bu dee nag loo xamante ne nii euh, mooy da ko koo may waaye risque mooy moom jëru ko mooy sayyidatu sayyidna Abu Bakar radiyallahu anhu euh, daf ko mayoon benn benn suuf mayoon ko sayyidatu Aisha mais sayyidatu Aisha suuf sa defu ci dara mooy exploité wu ko defu ci kër bayu ko defu ko dara waaye Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu keroog bi muy waaji génn àddina daf koo laaj ne ko yow suuf soosee Aisha nu mu demee mu ne ko defu ca dara mu boole ko ci miraasam waaw jëlaat ko boole ko ci parce que defu ci dara waaw loolu moo tax boroom xam-xam yi naan ba mu bes bu dee doom la bu dee doom moom euh, saa dépend bu dee liñ ko may daa indi ak loo xamante ne daa am ñeneen ay concurrent mooy ay ay ay ay frère ay yooyu yoo xamante ne mbir mi comme bu normal bi loolu delloowaat ci day mën a nekk waaye bu dee ne biñ ko ko joxee moom exploité wu ko mooy mooy defu ci dara ci loo xam ne dañ ko war a exploité defu ci dara bu boobaa nit ki bu dee day génn na day mën a jëlaat loolu boole ko ci alalu boppam ñoom ñépp ñu yem ci voilà kon nag loolu lu am am solo imaam indiwu fi yooyu quoi yooyu. mooy yi nga xam ne ñooy tënk affaire yi nii wallahu taala alam léegi al imam indiw fi laaye ñaari xadis la fi indi xadis bu njëkk mooy xadis mille six cent douze mu ne an ibni abbasin radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala alladhi ya'uudu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qay'ihi muttafaqun alayhi wa fi riwaya mathalu alladi yarji'u fi sadaqatihi kamathali alkalbi yaqii'u thumma ya'uud thumma ya'uudu fi qay'ihi faya'kuluhu wa fi riwaya al'aa'idu fi hibatihi kal'aa'idi fi qay'ihi qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu indi mu ne an ibni mu ngi jële ci saydina mawlana abdullah ibni abbas albahru walhabru tarjumanu alquran radiyallahu anhuma anna rasulallahi muy doomu alabbas ibni abdullah radiyallahu anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li sallallahu alayhi sallam qaala nee na alladi waa ji nga xam ne ya'udu day dellu fii hibatihi ci loo xam da koo maye ba pare waaw maye ba pare de mooy maye nangu voilà waaw <laughs> mooy maye dara ba pare ñëw di ko nanguwaat bëgg koo jëlaat kooku di ci dellu kalkal bi liñ ko mën a comparer man ko ko misaale mooy ab xaj aadana allah akramana allah yarji'u day dellu fii qay'ihi ci waccam mooy xaj boo xam dafa waccu ba pare waaw ñëwaat tiimaat waccu wi di ko lekk kooku yàgg ki di ko nanguwaat yi na yem wal iyaazu billah muttafaqun alayhi mu ne xadiis bi al imaam al Buxaari waaye na ko noonu al imaam Muslim rahmatullahi alayhi maa ko solo mu ne wa fii riwaaya am na nu ñu ko solo we dane mathalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi misaalam ki nga xam ne day dellu ci saraxe bum saraxe wala maye gum ka kamathalil kalbi kooku misaalum xaj la yor yaqi u day waccu ba pare summa ginnaaw gi ya'udu muy dellu fii qay'ihi eh, ci li nga xamante ne mooy euh, waccoom googee wal iyaazu billah fa yakula fa yakulu daal di koy lekk wal iyaazu billah <laughs> dellu waccu ba pare dellu ji euh, ba pare kiimaat waccu ko di ko lekkaat allahu akbar loolu benn riwaaya la beneen mu ne am na beneen wa fi riwaaya am na beneen al aidu fi hibati kal aidi fi qay kal aidi fi qay mu ne ki nga xam ne mooy dellu ci li nga xam ne mooy ak mayam bu mu maye bëgg ci ñëwaat jëlaat ko récupérer waat ko kal aidi kooku e, misaalam kan la kii dellu fii qay ihi ci ki nga xam ne dafa waccu nit ku waccu moo xam xaj soo mu nga fay xamal na ñu ne xaj la waaye ak lu mu ci man di doon mu waccu ba pare daal di ñëw di lekkaat waccu wal iyaazu billah kon lii la indi laaj mu njëkk bi mooy hmm? léegi euh, laaj mu njëkk bi mooy est-ce que ñoom ñaar dong mooy al imaamu al Buxaari ak al imaamu Muslim Abul Husayn rahmatullah alayhima ñoom dong ko solo ñu ne la déedéet hadis bi nii seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal solo woon ko na ko noon al imaamu Abu Dawud as-Sijistani rahmatullahi alayhi daal dina koy solo at-Tirmidhi an-Nasa'i wa Ibnu Maaja mooy rawahu ashabu sunan al-arba'a wala ak ash-shaykhan ñoom ak Ahmad mooy rawahu al-jama'a rahmatullahi ala al-jami' al-imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala léegi bu njëkk bi alladhi ya'udu fi hibatihi nañ njëkk jël boobu hmm? parce que imam da ci indi mooy bu imam al-Bukhari alladi ya'udu fi hibatihi waaw ah. al imaamul Buxaari mu ngi ko ndi kitaabul hiba wa fadliha wa tahriidi alayha baabun laa yahillu li ahadin an yarja'a fi hibatihi wa sadaqatihi voilà mu ne baabul muntu kitaabul hiba téerim maye beeg ngëneelam ak tamit di soññ nit ñi ñu koy def tamit buntu bi nga xam ne mooy wane bu boo xasee maye nag maye nangu nag amu fi ah voilà waaw ah waaw hmm, mu ngi noonu voilà waaw kay léegi wax nañ la nag que Euh, mooy bu la nee nag kenn amul droit dellu wax nañ la fi nga xam ne day man nekk mooy baay bi bu dee daa may doomam gis ni ah maya gi jubut waaw loolu man na cee dellu ak qisatu siddiq liñ la wax loolu budul loolu mooy daa xaram waaw kon nag mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam léegi kon al imaamu al foofu mu ne eh, eh, eh, haddathana muslim ibn ibrahim al-Bukhari mu ne nettal nañu muslim ibn ibrahim de muslim ibn ibrahim al-Asadi al-Azdi al-Farahidi mawlahum abu Amr al-Basri rahmatullah alayhi génnaan ne deux cent vingt-deux rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Hisham wa Shu'ba mu jëlo ko ci ñaari sëriñam di Hisham kenn di Hisham ibn Abi Abdillah Sambar ad-Dastuwaa'i Abu Bakr al-Basri ar-Rib'i al-Hafiz al-Jahdari ñi ne Jahdari la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 ibn Amr ibn al-Harith ibn Sadus Abul Khattab as-Sadusi al-Basri gane àddina l'an 60 génn àddina 117 rahmatullahi alayhi an Sa'id ibn al-Musayyib mu jëla ko ci Sa'id ibn al-Musayyib ibn Hazan moom mii <laughs> sa turam am na Sa'id waaye Sa'id ibn al-Musayyib sangu tabi'ina yi Abu Muhammad al-Qurashi al-Makhzumi rahimahullah génn àddina ginnaaw année quatre-vingt-dix yi am na sax ñu wax ba cent cinq am na wuute rahimahullah an Ibn Abbas mu jël ko ci Ibn Abbas Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf al-Qurashi al-Hashimi Abul Abbas génn àddina fi nga xam ne mooy l'an soixante-huit am ñu ne soixante-sept am ñu ne soixante-neuf am na soixante-dix fële fi nga xam ne mooy Taif radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam al-aa'idu fii hibatihi kal-aa'idi fii qay'ihi waaw nga ne ma loolu du bi na ne la boobu mooy wa fii riwaaya bi mujjee léegi léegi da leen a dajale léegi mu teg ci mu ne haddathana imaamul Bukhari haddathana Abdurrahman ibn al-Mubarak mu ne nekk suñu sëriñ Abdurrahman ibn al-Mubarak ibn Abdillah al-Ayshi at-Tafawi rahimahullah ñi ne Sadusi la Basri rahimahullah génn na 228 am na 229 wallahu ta'ala a'lam qala mu ne haddathana Abdul Warith mu ne ki nettal Abdul Warith ni Abdul Warith ibn Sa'id ibn Zakwan at-Tamimi al-Anbari mawla Abu Ubayda al-Basri yu gane àddina 101 génn àddina 180 rahmatullah alayhi an qaala haddathana Ayyub mu nekk ñu ne tamit Ayyub di Ayyub ibn Abi Tamima Kaysan as-Sakhtiyani Abu Bakr al-Basri yu gane àddina 68 génn àddina 131 ca peste ba rahimahullahu ta'ala an Ikrima mu jële ci Ikrima li mawla ibn Abbas al-Qurashi al-Hashimi Abu Abdillah al-Madani rahimahullahu ta'ala gane àddina 25 génn àddina kàttu am na ay wuute yu bare bare bari wallahu ta'ala a'lam an ibn Abbas mu jëla ko njaati gëm Abdallah ibn Abbas radiyallahu anhuma annahu qaala qaala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam laysa lana mathalu as-saw alladhi ya'udu fi hibatihi kal-kalbi yarji'u fi qayhi voilà mu ne ñeeluñu waaw laysa lana mathalu as-saw ñeeluñu misaalu ñaaw alladhi waa ji nga xam ne ya'udu day dellu ah fii hibati ci ak mayam kooku xam nga mooy misaalam mooy lan mooy kalkël bi akramanallah day mel ni ab xaj boo xamante ne nii mooy yaudu day yarji'u fi qay'ihi day dellu ci li nga xam ne mooy ak waccoom wal iyaadu billah wal iyaadu wallahi billah akramanallah akramanallah kanta Euh, al imam kon loolu la kon al aidu fi hibatik al aidu fi xay ak lay al aidu fi hibatik al kalbi ya'udu fi xay ak al aidu fi hibatik al kalbi yaqiu thumma ya'udu thumma yaqiu thumma ya'udu thumma ya'udu fi xay voilà après ak lay falana masalu saw alladhi ya'udu fi hibatika al kalbi yarji'u fi qay kanta al imam muslim abul husayn rahimahullahu ta'ala moom day dajale hadith hadis 1622 kitabul hibat baabu tahrimi rujuu fi sadaqati wal hiba ba'da al qabdi illa ma wahabahu li waladihi wa in safar gis nga imaamu Nawawi fii ni mu ko ak fee ni mu mooy euh, riyaad bi nii deful euh, xas teqantal boobu mooy tudd fi doom ji xam nga tudd na ne boo mayee sa doom mais ni mu ko waxee day mel ni loolu lépp daa bokk ci li nga xam ne moom lañ tere alors que bu dee doom ji am na noo xam ne boo ko defee ba dem ba ci biir da gis ne mooy lii kii mooy nga di jëlaat ko da nga koy jëlaat ni ñu la ko waxee léegi ci misaalu ki nga xam ne mooy an-Nu'man ibn Bashir bi gis nga fii ci Riyad bi ni mu tudd ci euh, minhaj bi baabu buntu tahrimi xaraamal ar-ruju'i dellu fi sadaqa fii mooy saraxe boo saraxe wala maye wal hiba saraxe wal hiba ak maye ba'dal qabd ginnaaw bu ko waaji jëlee récupérer illaa ba bu def Abdullah maa wahabahu li di loo xam da koo may doomam wayn safal même bu dee dafa tuuti mooy mooy dafa wàcc mooy doom yooyu yëpp voilà alhamdulillah foofu nag la ko ni nag mu dajale bi mu ne hadathani nettale man dong muslim ibrahim ibn musa ar-razi mu ne nettale ma wa ishaq ibn ibrahim sama ñaari sëriñ njëkk di ibrahim ibn musa ar-razi di ibrahim ibn musa ibn yazid ibn zazan at-tamimi abu ishaq ar si yowoon ci al-Farra waaye as-Saghir rahimahullah génn àdduna wa Ishaq ibn Ibrahim keneen ki Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah Abu Yaqub al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi an-Naysaburi si yowoon ci Ishaq ibn Rahawiya rahmatullah alayhi gane àddina 161 génn àddina 237 rahmatullah alayhima qaala mu ne ñoom ñaar ne nañ akhbarana Isa ibn Yunus mu ne ki leen xabaar mooy Isa ibn Yunus ibn Abi Ishaq Amr ibn Abdillah Euh, di Abu Amr ñii ne Abu Muhammad as-Sabi'i di sëtu euh, Abu Ishaq as-Sabi'i al mooy frère u euh, Israa'il Isa Israa'il ay frère lañu ki leen juróon mooy Yunus ibn Abi Ishaq as-Sabi'i moom Isa al-Hamadani al-Kufi rahmatullah alayhi génn àddina cent quatre-vingt-un rahmatullahi alayhi wala mu ne haddathana al-Awzaa'i mu ne ki leen nettama al-Awzaa'i xam nga moom Isa Sham la dëkk Sham la faatoo voilà moom Sham la faatoo Euh, euh, euh, moom al-Kufi Sham la faatoo te bokk na ci sëriñam yi al imaam Abu Amr al-Awzaa'i mi jëlee hadith bi muy Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr Yahmad al-Shami ad-Dimashqi di sëriñu waa Sham al imaam al-Awzaa'i mu màgg mi. gane àddina la quatre-vingt génn àddina la cent cinquante-sept rahmatullahi alayhi an abi Ja'far Muhammad ibn Ali mu jële ko ci Abu Ja'far di Muhammad ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib al-Qurashi al-Hashimi siyo woon ci lan mooy Abu Ja'far al wala voilà mooy ki nga xam ne bu doon xam xaw aw nag la moo ko ren di yóbbu lépp wax di surtout yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi moom Abu Ja'far nekk ki nga xam ne mooy surtout eh, kii la Euh, ali Zaynul Abidin mooy baayam te Ali moomu Sayyidina al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib moo ko jur mu ngi noonu muy shurafa u yaa ngoog euh, radiyallahu ta'ala an ali bayti rasulillah alayhi afdalu salatu wassalam anil moom mu jële ko Abu Ja'far di Muhammad ibn Ali euh, ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib moom nag mu ngi génn àddina li nga xam ne mooy cinquante six la gane àddina am nañu ne quarante et un waaye cinquante six mooy amaana li gën a dëgër génn àddina cent quatorze am na ay wuute radiyallahu anil jami' an ibn al-Musayyib mu jël ko ci ibn al-Musayyib mi gisoon naam muy Sa'id ibn al-Musayyib sangu taabi'i an ibn Abbas radiyallahu anil jami' anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaala mathalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi ka mathali al-kalbi yaqi'u thumma ya'udu fi qay'ihi fa ya'kuluhu voilà mu ngi nii lii mooy wa fi riwaaya bi wax bi mu njëkk a wax mathalu alladhi yarji'u fi sadaqatihi ka mathali al-kalbi mooy kaddu imam Muslim bi léegi nag kanta euh, alladhi ya'udu foofu al imaamu euh, euh, al al xaafi kii muslim dajee teg mooy dafa dajale wax naa dafa dajale xadiis yi dajale ci mu ne wa haddathanii Haarun ibn Sa'iid al-Ayliyu rahimahullahu ta'aala Abu Ja'far al-Misriyu génn àdduna deux cent cinquante trois wa Ahmad ibn Iisaa di Ahmad ibn Iisaa ibn Hassaan al-Misriyu abu abdillah génnaat na 243 am na wuute qaala haddathana ibnu Wahb ñu jëlee ci Abdullah ibnu Wahb ibnu Muslim al-Qurashi Maliki bu mag al-Fihri Abu Muhammad gane àddina 125 génnaat na 197 qaala akhbarani Amr mu ne huwa ibnu al-Harith imam Muslim ne kooku Amr boobu mu ne moo ko nettali mooy ibnu di doomu al-Harith ibnu Yaqub ibnu Abdillah al-Ansari mawlaahu Abu Umayya al-Misri yu càllale waa Misra génnaat na 148 rahmatullahi alayhi an Bukayr mun jële ci Bukayr di Bukayr ibn Abdillah ibn al-Ashaj al-Qurashi Abu Abdillah ibn Abu Yusuf génnaat na cent vingt am na wuute rahmatullahi alayhi annahu sami'a Sa'id ibn al-Musayyib gis nañ ko sànq yaqulu sami'tu ibn Abbas radiyallahu anhuma yaqul sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna wa dana mawlana ibn Abbas dégg naa yeneen saa salaam muy wax mathalu alladhi yatasaddaqu bi sadaqa thumma ya'udu fi sadaqatihi kamathali al-kalbi yaqi'u thumma ya'kulu qay'ahu wal iyaazu billah akramana allah wa iyyakum kon mu ngi noonee hmm? eh, yii yëpp nekk loo xamante ne yu garaaw la waaw après après mu indi beneen après mu indi beneen ca wa haddathana Ishaq ibn Ibrahim gis nañ ko sànq muy ibn Rahawayh qala akhbarana al-Makhzumi mu nekk ñu xabaar ma al-Makhzumi daal Mughira ibn Salama al-Qurashi hmm? Abu Hisham al-Makhzumi al-Basri yu génn àddina la 200 rahmatullahi alayhi qala haddathana Wuhayb mu jëlee ko ci Wuhayb ibn Khalid ibn Ajlan al-Bahili mawlahum al-Karabisi sahibul Karabis génn àddina 165 ah, qala mu ne haddathana Abdullah ibn Tawus mu jëlee ko Abdullah ibn Tawus ibn Kaysan al-Khawlani al-Yamani rahimahullah génn àddina 132 an abiihi mu jëloon ko ci baam di Taawus ibn Kaysaan al-Yamaani al-Himyari mawlaahum al-Faarisi al-Xawlaani génnaat na 104 rahmatullahi alayhi an Ibn Abbaas di jaatigéem radiyallahu anil jamii' an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala al-aa'idu fii hibatihi kal-kalbi yaqii'u thumma ya'uudu fii qay'ihi aji dellu ji ci mayeem comme xaj lañ ko misaaleel mu xaja niroo day wàccu delluwaat ci li nga xam ne mooy ak wàccoom wal-iyaadu billah kon lii nii hmm, eh, lu ama am solo la quoi kon eh, lii nag mooy li nga xamante ne ginnaaw kon lii nii eh, mooy li kaaleem ak suñu bunt bi kon mooy affaire bi daa nekk benn affaire ah mooy li suñu bunt bi di wax tere bu ñu tere nit ki maye di nangu mooy yonent bay saasaam kii maye di nangu da koo melaleel nan comme xaj boo xamante ne nii walla yasubillah hein xaj boo xamante ne nii dafa wocc ba pare di ñëwaat rien lii wone da daa xaram premièrement mooy melale gi ñuy melale mbindeefu yàlla nit yàlla teral di ko melale xaj foo gise sharia di melale nit ab ab ab ab rab mooy loolu dafa xaram te day wane ne loolu mu ñaaw la moo tax ba muy wax ñële ne inhum kal an'am bal hum adallu sabila waaw loolu day wane ne xaal boobu wokk na xaal yi gën a ñaaw waaw xaal yi gën a nga xam ne ñoo gën a ñaaw parce que borom bi quand ni mu teralee nit bu ñëwee balay bay melal nit kookee njaay àll mooy po waaw walaqad zara'naa li jahannama kasiiran minal jinni wal insi lahum lahum quluubun lahum quluubun laa yafqahuuna bihaa wa lahum a'yunun laa yubsiruuna bihaa wa lahum aadaanun laa yasma'uuna bihaa ulaa'ika kal an'aami bal hum adall ulaika humul ghafiluun mu ne préparel nañ defal nañ def ñoo xam ne ñooy dëkke dindi leen ñoo xam ne ñoom sont les seront les habitants de jahannam kasiiran minal jinni lu bari ci nit ñi wal insi ak nit ñi lahum la leen ba dugal nag lii la mooy dañoo yor ay xol yoo xam ne laa yafqahuna biha duñ ci tekk lu baax duñ ci nande dégg ci lu baax ba di ko comprendre di ko doxee du alquran doo ko yeneen saasam yitteelu leen wala hum tañeel la leen ayunun ay gët yoo xam ne laa yubsiruna biha bu ñu xoolee nii duñ gis dinañ gis waaye liñ dul gis mooy duñ gis dëddug yàlla dañ cee gumba summun umyun bukmun moo leen dal wala hum ñeel na leen azanun ay nopp laa yasma'una biha duñ ci dégg li yàlla bëgg ñu dégg la leen may gërëmu yàlla seen yoon newu ci bal li leen di may torox tànge ak sànjum yàlla moom lañuy biir moom la ñuy dakk ndax istahwada alayhim ash fa ansahum dhikra ndax shaytaane moo leen moo leen noot waaw fàttaleloon ñuy tudd seen tur borom mi nga xamante ne ah looloo tax mu indi leen ci kaw suuf illa liya'budun waaw mu ne gaa yooyu nag seen nopp yooyu duñ ci dégg yiw ulaa'ika mu ne gaayoo yee joxoñ ñan joxoñ bu sori ndax sori guñ sori ci mbonkal anaam comme ñu comme jur ci comme troupeau yi bal hum baa wax jooj hum amal la ñoo ñu def nekk kaw suuf te ñoom seen borom di ko jaam yow mu jox el may la lépp nga ñëw di ko weddi kon kooku njaay àll yee leen tane ulaa'ika humul nga xam ne ñoom la ñu yëgati waaw waaw kon ñooñu kon da ngay wax ci ñoo xam ne gis nga nee na safara la leen waajalal lu bindal ñoo ay nit ñoo ne ngir safara lañ feneen fi mu tudde lool tan am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqiluun innahum illa kal an'aami bal hum adallu sabila waaw mooy bam naan ara'ayta man ittakhadha ilaahahu hawa ndax yéemuloo ci ki nga xam ne li ñu jàppee yàlla mooy bay bànneexam waaw mu ne wax ñooñu ak seeni kaaw ak seen ñaaw hmm? ak yañ doon wax waaw di ko wax yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne am tax sabu est-ce que yaa nga yaakaar nga ne ann aktharahum que ñu ëpp ci ñi yasma'u nañ dégg xam nga xoolal lien beeg fële nee na gars day lay jox ay nopp yoo xam ne adaan ah ay nopp yoo xam duñ ci dégg wala duñ ci dégg moo tax ko yaakaar ne ñi ëpp ci ñoom dinañ dégg aw yaqulun waaw mooy ñi ci torox ñoom ñoom ñëpp wala dinañ xalaat mooy seen xuluur seen xuluub la la yafqahuna biha qulubun in hum illa kal an'am mu ne in hum illa kal an'am ñoom dañoo mel ni ay jur ba baal loolu hum ñoom adallu ñoo gën a sànku sabila aw yoon comme fii bu yonent bi alayhi salaam nit ak fa ko yàlla teg mu melale ki nga xamante ne nii mooy maye di nangu ab xaj loolu day wane ne loolu dafa xaram waaw loolu moom bokk na li nga xamante ne nii mooy li gën garaaw di wan def xaram te borom bi waxoon na lilladina la yu'minuna bil axirati masalu saw walillahi almasalul a'la waaw lilladina la yu'minuna bil axira ñeel na ñi nga xam ne gëmuñu al'axira ñoom la ñeel masalu saw waaw misaal mu ñaaw mi moo tax fii yonent bay saa saam ci yenn riwaay yi laysa lana masalu saw ñeeluñu ñun jullit way ngëm yàlla waaw ñuy melewoo melewo yu takk te téem te suufe te salte waaw yoo xamante ne nii ku mu mel noonu da ngay njaay àll la xanaa kii njaay àll la te njaay àll yee koy tane comme niñ gisa léegi suñu boroom ne lilladina la yu'minuna bil axira mathalu saw ñooñu la ñeel ñi gëmul al ñoom ngay gis ñuy sëy ci mbedd yi jàpp ne lool mooy liberté waaw di fóonante ci mbedd yi jàpp ne voilà lii day wane ne mooy léegi lu ciy seen yoon ci kanamu ci station métro yi fu nekk rek ñëpp ñu leen xool yoon new ci waaw ñu jàpp ne loolu mooy wane ne ñoom dañoo dañoo dañoo dañoo nekk ñoo xamante ne voilà il sont libres ils sont nangam c'est leur loolu mooy al masalu saw ta xamuñu ko parce que seytaane li hudhud waxoon nga ko la wax keroog ah Musaa ñu wa zayyana lahum ash-shaytaanu a'maalahum shaytaane moo leen taaralal seen jëf yu yéesi ñu koy tuddee valeur waaw naan ay valeur la ñu koy tuddee valeur waaw wal iyaazu billah ñooñu la ñeel masalu saw walillahi al-masalul a'la kanta misaal ma gën a ci loo xam ne xelu doomu aadama manu koo xalam loolu borom bi la ñeel way jullit ñi tamit naka noonu borom bi daa bëgg ñoom seeni mbir yëkkati ko moo tax yeneen saa saa ne laysa lana masalu saw waaw waaw aw ah, ñeeluñu misaal mu ñaaw alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qay'ihi kon nag kii maye gi dellu foofale ci ak mayem moo kalbu bi ñooyam kon loolu day wane dafa xaram waaw moo tax ah loolu lu leera waaw moo tax imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne wa la'alla haadha ablagh fi zajr an dhaalika wa ala at-tahriim mimmaa law qaala mathalan wa ilaa al-qawli bi laa ta'uudu fil hiba mu ne lii mooy amaana mooy li gën jotale ci lii tax nit ah lu mel noonu ñu koy sori te di ko mooy di may di nangu ñu sori ko moo gën jotale ci jaggi guñ lay jaggi ci lu mel nii te mooy li gën a tegtale tamit que ne lii daa xaram waaw mu ne que doon daa wax ne baa ñëw yeneen saa sant ne woon bu leen dellu laa ta'udu fil hiba bu leen dellu ci li ngeen maye. boobu en fait day mel ni loolu ah digle na mais est kon day wane ne daa xaram wala déet waaye lii mooy misaale la ab kalbu wala yéen a <laughs> waaw moo tax xaram googu nag. moom la waa jumhuurul ulamaa wax waaw ginnaaw bi waa ji jëlee mu ne wa ilal qawli bi tahrimi rujuu'i fil hibati ba'da an tuqbada dhahaba jumhuurul ulamaa waaw illaa hibatul waalidi li waladi jam'an bayna haadhal hadiis wa hadiisu Nu'maan al-maadi waxoon nañ ko taxul ñu jarul ñu ciy taxawaat mu ne wala boroom xam-xam yi l'écrasante majorité boroom majorité boroom xam-xam yi rahmatullah ñu ne maye dara. ba pare di ko nangu ginnaaw bi ko waaji jëlee loolu dafa xaram ba mu des may gi nga xam ne waajuru moom la may doomam comme ni mu rombe woon xadiis yi na Nu'man bi ngir dajale ñaari xadiis yooyu jarul ñu taxawaat waaw nag mu ngi noonu quoi loolu day wane ne kon dafa xaram <laughs> waaw ba pare mu melale yow la ngay dellu am woccu te woccu di ci delluwaat lekk ko di ko woccu ko di ko lekkaat loolu dafa xaram waaw waaw loolu dafa xaram léegi nag ma doon ne bon kalbu la wax te kalbu du mukallaf xaj du mukallaf kon moom garaawul ñu ne la am na boo xam ne gisoo riwaay dane waa ji nga xam ne al aidu fii hibati kal aidu fii xëy kiy dellu ci mayam mooy kenn kiy dellu mooy misaalum kiy dellu ci woccom jeex na waaw loolu dafa xaram di wane ne loolu dafa salte dafa xaram waaw kon loolu lépp day wane ne lii dafa xaraam euh, xaram gu garaaw a garaaw garaaw waaw allahu akbar hmm? euh, après di ko lekkat quoi kon lii moom mooy lëkkaale bu gën a leer buy wane ci suñu ak suñu xadis bi que loolu dañ koo tere ah. mooy nit ki amul droit di euh, lekk di di di di di nu mu tudd maye dara ba pare dem di ko nanguwaat moo tax bala ngaa maye nanga nga xalaat li ngay maye waaw waaw te tamit loolu façon tas yaakaar la quoi waaw façon tas yaakaar bu rëy la waaw loolu xeetu tas yaakaar bu rëy rëy la voilà moo mooy nit euh, euh, bon xam nga li ma la wax sànq mi ma la joxoon bu ñëw euh, ne diw kaay ma may la lii ba mu def ci xelam ak lépp wala ba mu jël ko nga ñëw ne ko léegi bon affaire bi laay nangu ko wax loolu nag dañ ko war a yare suñu ko lay xamal leen ne eh boo mayee dara nag sa moroom yi nga may leen dara moomatoo ko ah voilà bés boo fi mayee moomatoo ko loolu la bu ko defee ci noonu ndànk-ndànk ci lañuy ñuy mën a euh, yataxallaquuna bi axlaaqin nubuwwati voilà voilà mooy Euh, di di am ay jikko yoo xam ne di jikko jikko yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais manuñoo bàyyi noonu rek euh, ñu ñu ñuy doxe loolu nga di xoole dañ leen di yar kon da nga koy yar voilà kon loolu dafa am solo quoi waaw loolu lu am am solo la wallahu taala alam Euh, kon loolu euh, mooy li jëm ci hadis bi di wane vraiment que ne <coughs> loolu moom dañ koo tere waaw loolu dañ koo tere complètement mooy di maye di nangu lu dul daal doom ji comme niñ la koy xawoon loo xam ne gis nga ne danga ko ko maye gis nga ne ah lii day indi problème parce que kat frère yi wala sœur am yi joxuma leen lu mel nii te loolu mën naa ni nga ne ah euh, léegi nag ma kii quoi